wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aanii fil manaami fasayaraanii fil yaqaza laa yatamassalu shaytaanu bi muttafaqun alayhi kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu ñëw di leen ci jotaay bii ñu génn ñu jeexaloon ci hadis bi nga xam ne bu Seyna Abu Hurayra muy deuxième hadis ci buntu bi mu doon huit cent trente-neuf euh, tam ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa iqtaraba az-zamaanu lam takad ru'ya al-mu'mini takdhib wa ru'ya al-mu'min juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an mina an-nubuwwa gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna Euh, ba gisoon ci euh, ñaari wàll euh, côté ni nga xam ne surtout juz yooyee ci nubuwa ni nga xam ne shurahul ahadith al mashhurun rahmatullah alayhim ni ñu ko gise woon ak ni nga xam ne loolu la Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh al radiyallahu anhu daal di woon gise lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci beneen xadis bi ñu ne la woon ginnaaw xadis bee moom moo gën a gudd tuuti ci bunt bi ñu nekk mu ne wa anhu xadis huit kon mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci kim jële woon bi ñu génn muy sayna Abu Hurayra ñetti yi yiñ jóge yépp boo ci boolee bi ñaariñ jógoon ak bii muy ñett ci moom la ko jële radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaam képp ku ma gis ci gént man yonent bi alayhi salatu wassalam fa sa yaraani fil yaqaza kooku na ko leer ne dina ma gisi ci jéebéer dina ma gis ci loo xam ne nelawut waaw dina ma gisi ci loo xam ne nelaw defu ko laa yatamassalu shaytaanu bi shaytaane manula niroog man mooy manul ci wàllu gént ak lu man di demee manula jël sama forme manula euh, di niru niruloog man c'est impossible loolu borom bi daf koo daf dafa bokk ci yu mu xaal yi yu impossible yi nga xam ne borom bi moo ko def ne seytaane loolu manu ko waaw Allahu akbar mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslimu Abul Xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet hadis bi seen sëriñ daal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo na ko noonu taalibeem daal imaamu seen bokk taalibe ñoom ñaar ñële al imaam abu daawud ñoom ñëpp taalibe imaam abu ahmad la ñoon naka noonu seen taalibe ñoom ñetti ñee di imaamul imaamu muslim ak al imaamu abu daawuda di al imaam at-tirmidhi seen taalibe la woon moom seen taalibe la woon ñoom ñooñu ñëpp danga ko daal di solo ñoom ñooñu ñëpp daal nañ koy solo al imaamu al buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ñetti bërëb kitaabu ta'biir baabu man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil manaam indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabul ilmi waaw baabu ismi man kadaba ala nabi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw ak ci kitaabul adab baabu man samma bi asmaa'il anbiyaa ah al imaamul Buxaari rahimahu dañuy jël ñaar yeeg bi mu def ci kitaabu ta'biir ak kitaabu ak al ilm baabu ismi man kadaba ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana kitaabu ta'bir baabu man ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Abdaan mu ne ki ñu nettali mooy Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabal ibn Abi Rawaad eh, eh, eh, nga xam ne moo doon Abdurrahmaan al-Ataki al-Marwazi al-Azdi rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbaranaa Abdullah mu nekk jox xabaare mooy Abdallah di Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Khurasani siiwe woon ci ibn al-Mubarak di borom kitaabu zuhd rahmatullah alayhi an Yunus moo ko jëlee ci Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli Abu Yazid al-Qurashi al-Umawi mawlahum rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Eh, ibn abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata eh, eh, Abu Bakr Muslimi az-Zuhri al-Madani al-Hijazi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathani nettali na ma Abu Salama imaamu Zuhri mu nekk ma nettali man dong mooy Abu Salama di Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala an ali Abdurrahman ibn Awf Abu Salama doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf anna Aba Hurayrata mu ne Seydina Abu Hurayrata ad-Dawsi hafizu sahabati al-yamaniyu radiyallahu ta'ala anhu qaala neena sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ra'aani fil manaami fasayaraani fil yaqaza wa laa yatamathalu ash-shaytaanu bii nii moom moo nekk bii la imaamu an-Nawawi daal di indi tigi après al imaam Euh, dina am loo xam ne imaam al-Bukhari wax na ko te dina am solo après bu ñuy gis euh, saraawu hadis bi bu ne qaala Abu Abdillah qaala ibnu Sirina idaa ra'aahu fii suurati mu ne qaala wax na Abu Abdillah kan mooy Abu Abdillah mooy al-Bukhari moom boppam moom moo doon dakkantalam baay Abdillah mu ne qaala wax na ibnu Sirin di Muhammad ibnu Sirin al-Ansaari al-Anasiyu euh, moom isaara ahu loolu mooy bu dee waaji condition que daar gis yonent way saa saam ci gént fii suurati yi ni nga xam ne noonu la meloon bi muy dund fii ci kaw suuf ak sahabaam yi radiyallahu anhu ku ko gise noonu la loolu la imam ibn Sirin loolu la imamul Bukhari daal di indi ta'liqan fii après loolu dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ñëw ci sharaawu hadis bi moom noonu mu ko dégge est ce que moom lu ko ñëpp dégge waaw léegi dañ jël beneen biñ la waxoon ci baabu ismi man kadaba ala nabi buntu bi wax bàkkaar ki nga xam ne daa naral di nar di wax yonent bay saab saab loo xam ne amul mu ne hadathana Musa mu ne nettale nañu Musa di Musa ibn Ismail al-Minqari al-Hafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala Abu Salama al-Basri qaala mu ne hadathana waxoon nañ la sëriñ la tamit al-imam Abu Dawud qaala mu ne hadathana Abu Awana mu ne ki ñu nettali mooy Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuriyu abu awaana alwaasitiyu albasariyu albazaz rahmatullahi alayhi an abi hasin moo ko jëlee ci abu hasin di usman ibn asim ibn hasin abu hasin alkuufiyu rahimahullahu taala an abi salihin moo ko jëlee ci abu salih zakwan assamman alzayyat almadani borom import export rahimahullahu taala an abi hurayrata gis nañ ko sangaron yàllaan an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tasammaw bismi wala taktanu bikunyati wa man ra'aani fil manaami faqad ra'aani fa inna ash-shaytaana laa yatamathalu fii suuratii wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu mina an-naar. voilà Seydina <laughs> Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne Yonent bi saa saam nee na dee leen tudd sama tur mooy sama tur yi ku mu neex tuddal Muhammad <laughs> ku mu neex nga dund nga tudd alxaami ku mu neex nga tudd ah <laughs> nga tudd li nga xamante ne mooy ahmadu waaw bu la neexee nga ngeen tudd jël leen sama tur muhammad ngeen tudd ko bu leen neexee ku mu neex nga tudd sa sa doom muhammad <laughs> waaw nga tudde ma ko wala neexee loolu def leen ko wala taksanu bi yi waaye sama kunya nag bu leen ko bu leen ko jël di ko def kunya ah. xam nga kunya moo noon abul qaasimi sallallahu alayhi wa <laughs> mu ne kanta boobu moom déet bàyyi leen ma ko abul qaasimi moom bàyyi leen ma ko waaw <laughs> waaw abul qaasimi boobu moom bu leen ko bu leen ko nag bu leen wala tajtanu bu leen def kunya jël sama bos ngeen koy tur bi waaw waaye déet kunya bi waaw déet kunya bi léegi léegi nag mu daal di ciy teg ne waman raani te képp ku ma gis fil manaame ci nelaw ci gént ku ma gént gis ma man yonent bale saa saam faqad raani dëgg dëgg kook man la gis waaw lu tax fa inna shaytaana ndax waa ji ñu naan shaytaanee ki gàngooram mooy shaytaane bu mag bi di iblis mu mag mi ak mboolem abaalisa yi mboolem iblis yëpp kenn ci ñoom laa yatamassalu manul di niru niru la fii suurat yi bay jël sama melo waaw kon nag képp ku gént gis ma mooy man nga gis waaw waaw ah, amul parce que am nga léeg-léeg nga gént ku dut yonent bi alayhi salaam moom loolu assuré wuñ la ko waaw <laughs> ah, man nga gént jàpp ne diw nga gis nekkite yoo gisoo nit gisoo kooku seytaane moo jël na forme waa ji ah. voilà surtout ñi nga xam ne ci yoonu caaxaan lañ ne waaw même bu dee ci diine lañuy ñuy woone seytaane kañu naan mooy surub sëriñ ci boppam te moom itam mu yàq caaxaan kat seytaane day jël meloom waaw moo tax it fi leen di gën a dañuy gént seytaane day ñëw di leen feeñu ci gént comme que lu bon rek la ñuy xalaat lëkkale ko jataay bi ñu jógoon li Cheikh Ahmad Tidiane doon wax ak Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhuma hein <laughs> voilà mooy euh, comme que xel meeg lépp moom ci saa bu yeewoo ci yu bon la jëm waaw di naxaateeg ñi jéem a wan ne nit ñi moom àgg nay darajaat yoo xam ne lu dëgg bu nelawee seytaane ñëw nag jël forme kenn ci sëriñam boobu nga xam ne caaxaankat la woon boo xam ne bu dee génn na àddina mu dugal ko nag naan ko defal lii bàyyil yi la laal la digala yooyu maa la resak man ko ànd ak man yii yëpp jaru ko ñii ñooy waa surface yéen nag yéen a nekk ci baatin bi yooyu seytaane day jël di gaay di feeñu gaa yi léegi nag comme ci euh, ci forme sëriñ bi lañ ko gisee ñu def ko qur'aanun yokk laa alxuraan yu ñuy tari yoo xamante ne nii moom lañ gën a gëm alxuraan ñu bàyyi lépp lu leen yàlla digal parce que nee nañ ba ñu géntee gis nañ sëriñ diw mu ne leen bu leen defati jaamu yàlla ji wal iyaadu billaah ndeke du dara iblis la Iblis ci boppam moo jël formam waaw gisoon nañu waxoon nañ ñu mbiru Cheikh Abdul Qadir al-Jaylaani al-Qutb radiyallahu anhu la ko daloon ak Iblis <laughs> nettali boobu wal iyaazu billah kon nag yonent way saar-saam nag boroom bi da koo ñoŋal formam meloom Iblis di ko di di di ko di ko jël Iblis manula naa nee mu neex mu muusa ko mucc ba niroog yonent bi alayhi salam jamais moo xam ci feeñ ñii ci biti wala ci biir wala ci nelaw man na ne laayata fa inna shaytaana kon nag képp ku ma gis ci gént man nga gis waaw fa inna shaytaana ndax shaytaana laa yatamasalu bii du niru nu manula nirule fii suurat yi manula niru nirule sama melo man yeneen saa saa waaye yeneen saa saa nag teg ci lu am solo moom lañ la waxoon ne moo tax imaamu Nawawi rahimahullahu taala gis nga buntu bii ñu nekk dafa nekk bunt bu dangereux boo xam ne nit ñu bari ci la ñuy jaar di wéyal seeni caaxaan waaw mooy buntu dañ cee dem a dem a dem ba moo tax ñenn ñi di leen caricature naan ñoom ñoom seen diine yëpp ci ay manaamaat kese lañ ko teg <laughs> waaw diine gaa yi ñoom daal ci ay gént képp lañ jàpp seen diine daal ñoom daal ku ci nelaw ba yeewu wala diw nelaw na ba yeewu daal am lu mu gis rek ñu jàpp ko def ko alquran bi ñuy doxe teg alquran ay borom bi teg ko fee jàngale yonent ba sa sa ay léegi nag ak tamit di nettal yoo xam ne amul ngir yëkkati seen kot waaye ngir nee na yëkkatil kotu sëriñ diw waaw ndax bon il ñu koy nettal ay mbira parce que suñu suñu adversaires yi ndax ñu ngi jàpp sëriñ beneen sëriñ bi bokk ci beneen tarixa wala sax ci même tarixa bi ñuy adversaire sante waaw <laughs> ku nekk nag ngir wane ne man sama sëriñ du sa moroomu du moroomu sa sëriñ ñuy ñuy ñuy nettali ay gént yu foo yoo xam ne amut waaw loolu nag bés boo fi dof dof loo banaan d'ailleurs sax gis naa yonent bi alayhi salaam waaw man gént naa ko mu ne ma Sénégal boo gën ci dëkk yi wala yaasu billah ginnaaw Makka ak Medina mu leer na lii yow say kësi bu bopp la <laughs> waaw parce que nationaliste nga am nationaliste nga waaw da nekk rek buñ nekk mu naan der bu ñuul der bu ñuul man di di kàcc <laughs> mooy façon kàcc yi dafa bari waaw d'ailleurs man euh, ngir wane ne yow yow ci walu yi nga wala ngir ñuy yëkkati la nga naan non man yoneen saa salaam dama koy saa bu man na lawee géntu ko ndekete yoo da ngay kàcc gis nga bunt bii daa yomb ci yu mel noonu foo yëpp ci la ñuy jaar ngir mën a gën a ñun jota mbaal ak mbaal ñeneen ñu gindee na mën a téye waaw di kàcc rek naan gént nañ yoneen saa salaam nee nañu lii nangam nangam te wallahi gisuñu tus waaw ñoom daal ñooy toog xalaat benn mbir ne léegi gént nañ ko léegi kooku day dema dema dema dema dema dema dem ba mbir mi day facile ci moom waaw le mensonge facile la yor fen wu ga fa kàcc ah, gu yomb <laughs> mooy dee mu ne yeneen saa salaam dégg moo ko wax ñu ne ko foofu mu ne si ma man dama ko génn waaw mu ngi sol yére bu mel nii nday sàll si tey bu ngeen ko bësoon allahu akbar yal na leen ko yàlla may ndekete waa ji day kasiku gis nga gravité yooyu nag nekk ci te tamit iblis di ci pousse nit ñi di leen di leen di leen pousser ñuy wax lu amul au sujet de yeneen saa salaam ndax xam na ne loolu dugg safara waaw Iblis xam na ne waxal yonent saa salaam bu amul boroom xam-xam yi dinañu koo xam ne Iblis gandum aarif la ku xam la ku nand la ci yàlla waaye nag jariñu ko dara <laughs> waaw Iblis gaa yi ñuy xam ni yëpp Iblis xam na ko ay malakut yi Iblis xam ko mulk ak malakut ak yooyu yëpp Iblis xam na leen waaw moo tax boo jàppee ne sa waaye am na maarifa rek mooy mucc na mukk fan la mucc ku la ko wax ah bala moo mucc foog loxoom mu teg loxoom ci loxo yonent bay saa salaam laa wax mu koy tekke mu muccagul ba léegi mën naa yàqule <laughs> way <laughs> léegi ñi nekk fi di kàcc moo taxoon al imaamu Nawawi sirida hadis yi mu indi fii mu indi hadis bu mujj bi muy hadis Seydina Abil Asqa Waasila ibn al waaw bi mu naan yonent bay sa asaam nee na inna min a'zami al-fira an yadda'i ar-rajulu ila ghayri abihi aw yura 'aynahu ma lam tara aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul gis nga duur kat wu dina màgg waaw nga xam ne mooy ñàkk am nit ki taxaw di wootewu ne diw juru ko diwa ko juru waaw moom waaw non non non parce que man je ne suis je ne suis je ne fais plus partie des Africains non non man non danga u waayow tawaa ji jolof la juddoo de waaw <laughs> mais nee na déshérité na waa jolof ak yooyu non man les Africains la non kuy sa baay Nicolas le Maresquier <laughs> moo ma adopté mooy sa baay kanta yi seen ngi nii non man kooku juruma waaw kooku moom bokk na ci bàkkaar yi gën rëy ak wax yi gën rëy yi nga xamante ni amul mooy askan wa ko yàlla boole la ne man yàlla bëgguma walla iyaazu billaah ba pare mu teg ci di kàcc naan keneen ma jur boole boppam ci weneen askan wu bokkul mu ne wala bokk na ci wala nit ki di gisal ay bëtam di gis loo bëtam yi loo xam ne gisu ko waaw nelaw naan gis naa lii wala nga naan man gis naa yeneen saa sallam jëroo tan nelawu ma woon sax entre damaa ne woon entre bi mel ni kuy nelaw ak ku yeewu noonu ah, après rek mu daal ak si kay la illa waa ji kay bu day wax lu amul waaw aw yaqula wala muy waxal ala rasulillahi ndawal yàlla de sallallahu alayhi maalam yaqul waaw ñëw toog ci Euh, euh, war a conférence wala ngay màggal xaw ma màggal xaw ma na ngay gàmbu xaw ma na ngay lan <laughs> nga ñëw bëgg a wax lu loo xam ne day da nit ñi dañuy jaaxle nga jekk rek fi nga toog sa mukku gi wala ba ngay waajal mbir mi nga créer benn histoire waaw ne yeneen saa salaam nee na boo xamante ne nii mimma amilatu aydihim waaye <laughs> dara laa wax seeni loxoo ko liggéey waaw fa waylun toskare ñeel na leen moo taxoon imaam indi boobu ngir ginnaaw bi mu lay wax mbiru gént yépp nag mu ñëw ne la attention nag buntu bu dë xatar la de waaw bu bu garaaw gi wat loolu moo taxaw di jéem a firi gént te xamu ci dara te Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax bii passé ne euh, euh, jaaduwul <laughs> muy jéem wax ci gént di ko diima firi lu dul siddiq wala ku ko jege waaw waaw mooy muhsinuuna yële inna naraaka minal muhsiniin ak Yuusufu ayyuha siddiq loolu ñu la waxoon ca début ba mooy ku amul yooyu moom xam nga siddiq ci muhsinuuna yi la bokk mais moom daa gën a kawe mais muhsinuuna yi jege nañu siddiq ya wala mooy eh, eh, particule lii dafa nekk général particulier voilà ku ñoo ñooñu amoo yellul ngay wax ci gént dafa naan da ngay jéem a firi ndax boo fu waxee wax nga lu amul mooy waxal nga comme si ne yàlla de lii la jublu ci mbir mii moo wan alors que waxoo dëgg waaw léegi ku ku waxal yonent bay saab saam lu dul loolu moom yonent bay saab saam ne waman kadaba sayna Abu Hurayra bu ñëwaatee ci hadis bi waman wax gént ku ma gis ci gént man ra'aani fil manaami faqad ra'aani fa inna shaytaana laa yatamassalu fi surati wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan naar ku ma waxal man yonent bay saab salaam lu amul tattay ko waaw kooku na préparé waaw na waajal préparer fa muy jékki ban ba muy installé wu fa muy jékki minam naari ci biir safar wal iyaazu billah buñ ñëwee ci dernier hadith bi dinañ gën a taxaw ci wàllu wi loolu ñoo jóg waaye dafa am solo moo taxoon ñu ne nañ ko jëlaale riwaay bii nga xam ne moom la al imaam al Buxaari yu al xaafidu amirul mu'minin radiyallahu taala anhu daal di indi ci kitaabul léegi al imaamu kanta al imaamu muslim wa abul husayn moom comme niñ ko xamee day dajale hadith yi voilà. kitaabu ru'ya baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil muslim wa abul husayn kon foofu la ko indi ah. mu ne haddasanaa Abu Rabi' Sulaymaan ibn Daawuud al-Ataki rahimahullahu ta'aala mu ne nettali nañu Abu Rabi' di suñu sëriñ di Abu Rabi' waaye loolu moo doon dàkkantalam waaye nu mu tuddoon mooy Sulaymaan ibn Daawuud al-Ataki al-Azdi az-Zahraani al-Basri al-Baghdaadi al-Haafiz rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa mu ne Ya'ni ibn Zayd mu ne nettali nañu Hammad ya hadathana Hammad <laughs> voilà Hammad mu ne Hammad moo ñu nettali imam Muslim ne kim ci jublu mooy Ibn Zayd muy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ayyub mu nekk ñu nettali mooy Ayyub wa Hisham muy Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Hisham di Hisham ibn Hasan al-Azdi mawlahum al-Qurdusi Abu Abdillah al-Basri rahmatullahi ala al-jami' an Muhammadin moo ko jëlee ci Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala man qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaami faqad ra'aani fa inna ash-shaytaana bi après boobu da ne képp ku ma gis ci gént yoneen saa saa nee na ku ma gis ci gént man nga gis comme riwaaye bi ñu mujjee gis bu imaamu Buxaari bi ndax seytaane du daal melo sama melo léegi xoolal bi ci déglu al imaam al muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala mu ne wa haddathani mooy xadis yi ci tegale da leen di tegale mu ne wa hadathani Abu Tahir wa Harmala mu ne nettali na sama ñaari sëriñ man dong Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahimahullah wa Harmala ak sama beneen sëriñ ñoom ñi ñëpp Misr lañ dëkkoon di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahmatullah ala al-jami' qala mu ne ñoom ñaar ñoom nee na ñax bonoona xabaare nañu ibn Wahb di Abdullah abdullah ibn wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri mawla abu muhammad al-misri rahmatullah alayhi an ibni an yu qaala mu ne axbarani xabaari na ma Yunus gis nañ ko sànq mu ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli Abu Yazid rahimahullahu ta'ala moom mu ne a moom mu jëlee an ibn Shihab la wax an ibn Shihab mooy az-Zuhri rahimahullah ñu gis nañ wala mu ne haddathani Abu Salama moom mu ne ki ma nettali mooy Abu Salama ibn Abdirrahman moom itam gis nañ ko ci càllale Imam al-Bukhari mu njëkk ba anna Aba Hurayrata kana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhum qaala mu ne sami'tu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza aw laka annama ra'ani fil yaqaza la yatamassalu shaytaan bi hala ah waqaala faqaala abu salama qaala abu qataada qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani faqad ra'a al-haqq Allah Allah Allah mu Abu Hurayra mu ne dégg naa Yonent bi alayhi salaatu salaam mu man ra'aani fil manaam ku ma gis ci gént ma gént rek fa sayaraani fil yaqaza kooku dina ma xel seefa gis ci loo xam ne nelawul aw wala boobu dane lii di shakk fii riwaay bi li shakk la mais riwaay bi ñu jóge bu imaamul Buxaari yi ba te ci Abu Salama mi la jóge amul shakk amul benn sikki sàkk mooy fasa yaraanii fil yaqaza dina ma gis ku ma gis ci gént di nga ma gis ci eh, eh, loo xam ne nelawoo mu ne fii nag aw wala boo ka mu ngi mel ni gis yi mu ngi mel ni waajoojee ra'aan yi dina ma gis na ma fil yaqaza mooy ku ma gis ci gént yaa ngi mel ni ku ma gis ci jébbéer loo xam ne nelawoo lu tax la yatamasalu shaytaanu bi ndax shaytaane du melo sama melo mu ne waqaala ah waqaala du niru nudula manula niru ak man waqaala léegi nag mooy càllale bi demaat mooy càllale Abu Tahir Harmala ibn Wahb mu jaar Yunus ibn Shihab Abu Salama moom mu jële Abu Salama après mu ne bii nag cette fois ci ko ci Abu Hurayra Sayyidna Abu Qatada al-Haaris ibn Rib'i ibn Balduma al-Ansaari haarisu rasul farisu rasulillahi alayhi salatu wassalam Abu Qatada radiyallahu anhu taalibaloon conente bi alei sat u salam yàgg nañ ko fi gis moom dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ra'aani da foofu dane Seydina Abu Qatada ne ne yonente bi alei sat u salam nee na man ra'aani képp koo xam ne gis nga ma man yonente bi alayhi salatu wasalam faqad ra'a al-haqq kooku dëgg dëgg kooku gis na li nga xam ne mooy dëgg alxaq gis naa alxaq mu ngeen xam ne mooy dëgg waaw <laughs> léegi al imaam xoolal ngir yokk njariñ ba léegi ngir yii yépp day gën a buñ ñëwaatee ci ci ci jàngat yi day gën a leer xoolay al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala solo na ko na al imaamu sëriñam ahmad na al imaamu abu daawud ak al imaamu ibnu maaja al qazwini rahmatullah alayhim boobu mu jaar seyna jaabir ah, seyna jaabir foofu dana hadathana qutaybatu ibn zayn qala hadathana Lays jarul ci jaar Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Bari ibn Abdillah as-Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah qala mu ne hadathana Lays muy Lays ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi ha borom Serigne waa Misr rahmatullahi alayhi ha mu ne xaaral mu ñëw indi la beneen jàllale wa haddathana ibn Rumh mu ne ta nettale na ibn Rumh man imam Muslim de Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ah, Abu Abdillah al-Misri at al-Mujibi mawlaahum rahimahullahu ta'ala qaala akhbaranaa Laythun al-Laythu fële Laythun fii al-Laythu même bi la Ibn Sa'd Ibn Abdirrahman al-Fahmi sëriñ waa Misr an Abi Zubayr moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Tadduz al-Qurashi si woon ci Abu Zubayr al-Qurashi al-Asadi mawlaahum al-Makki rahimahullahu ta'ala an Jaabir mu ngi lay naa Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'lab ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji as-Salami ah ah ah ah as-Salami ah Banu Salima as-Salami ah Banu Sulaym as-Sulami ah ki as-Salami anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man ra'ani fi an-nawm faqad ra'ani innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatamathala fi surati wa qaala idaa halama ahadukum falaa yuxbir ahadan bitala'ubi shaytaani bihi fil manaam al imaamu Jaabir radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ra'aanii fi nawm képp ku ma gis fekk da doon nelaw faqad ra'aanii ku ma gént rek xamal ne dëgg-dëgg mën nga gis innahu ndax dëgg-dëgg laa yanbaghi yellut li shaytaani nguur sañu naan shaytaane yellul ci moom an yatamasala muy niru niru la fii suurat ci sama melo muy jël sama melo wa qaala mu ne ida xalama ida bu kenn ci yéen géntee nag mooy parce que loolu dina ñëw ci hadis beneen bi yonent saa sallam naan ar ruya eh, eh, min allah wala ruya saliha min allah wal hulm wal hulm min ash-shaytan voilà <laughs> <laughs> hulm en plus lu particulier la ci ruya la bokk waaye day jargon bu la bu sharia teg waaw que ne euh, ru'ya en buñ ko waxee lu baax la waaw xulmu nag moom moom lu ñàng la ci seytaane lay jóge waaw loolu dinañ ci ñëw gën a taxawaat ci loolu am na luñ ci tuddoon ne la lépp nag yàllaa koy def comme dogal rek waaw waa ji fi rey nit yàllaa ko dogaloon na ah, waa ji jël sawaay jël benn goonam chargé ko def ci douze coups yi taxaw ci mbedd mi mu lëndëm mi di xaar waa ji Eh, boos bi romb boos bi romb rek mu déchargé douze coups yi ci bopp bi ah ku ko dogal <laughs> yàllaa ko dogal waaye est-ce que ça veut dire que kon yàllaa ko dogal bon jàpp nañ ko mais bon finalement on peut rien faire parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi quoi c'est le décret divin on n'y peut rien bon monsieur bon euh, on on s'excuse de vous avoir arrêté euh, vous pouvez partir noonu lay demee mukk nga naan la ñu koy teg daal yi dañ naan te kook bu dañ naan kii moo ko rey kan moo rey boos diw ñu ne diw la bu lépp leeree waaye est buñ que nee moom moo ko rey ça veut yàlla moom du yàlla mooy reye du yàlla nee na man maay reye <laughs> waaw yux yi wayu miitu mooy reye te moo mooy joxe dund mooy daye mais daa am sabab ba kam ko jaarale kooku yow da ngay jël sa responsabilité dëkka lii la waaw borom bi moo bind euh, euh, façon gént yépp moo koy wàcce ci xolu nit ki waaw waaye nag ba nga xam ne moo baax ñu askane la ko ko nga baaxul comme que Iblis looloo ko neex te ci lëndëm lay dund te looloo ko saf te tamit looloo ko neex mooy ne jullit bii gis ay cauchemar ñu daal di koy askanale te day teew mën naa teew jamono joojee borom bi seetaan waaja ci maanu teem Iblis teew <laughs> waaw comme ba yeneen saa saa waxoon ne waa bu duggee këram tuddul turu yàlla rek saytaane yi dañu naan hee ba pare di lekk tuddul yàlla day yoone <laughs> fii non seulement am ngeen fu ngeen fanaan mais am ngeen lu fu ngeen lu ngeen reere <laughs> léegi nag bu ko defee waa ji moom bu nelawee ay cauchemar kese lay gis waaw moom ay cauchemar képp tout est cauchemardesque waaw des des des des rêves cauchemardesques waaw <laughs> lay gis léegi nag yeneen tubaab yi saa saa am ne ida xalama ahadukum bu kenn ci yéen géntee gént goo xam ne gu naqari la waaw fala yuxbir ahadan bi tala'ubi shaytaani bi fil manaam bu kenn ñëw di nettali kenn foyi la seytaane di foowe booy nelaw Seydina Jaabir ci ci fii nii après hadis bii da ko indi fu gën a gudd fa la doon waxe ne benn kaw kaw daa ñëw da yeneen saa sa i mais yeneen saa saram la <laughs> Seydina Jaabir ne daa ñëw <laughs> ne mais inni halamtu ah anna ra'si quti'a fa ana attabi'uhu <laughs> mi ngi leen saa salam man daal damaa gént sama bopp bi lañ kuttu laa ila mi ngi leen saa man damaa gént sama bopp bi lañ dagg ma topp ci di daw di ko dàq di dàq sama bopp bi ah jàppal jàppal jàppal <laughs> yeneen saa salam ne ko la tux biir bul de xabaare bi tala'u bi seytaane bi ka fil bul di nettali fooye yi nga xam ne moom la la foo seytaane di fooyee ci li nga xam ne mooy booy nelaw kon gis nañ kon bii Seydina eh, Jaabir mu ne yeneen saa salaam dane innahu laa yanbaghi ku ma gis ci gént faqad ra'aani innahu laa yanbaghi lish-shaytaani an yatamathala fi surati ndax da ngay yëg ne yellul ci seytaane ah eh, muy niru niru la ci sama melo man yenente bay saa salaam dama form léegi Seydina Jaabir beneen kaddu goo xam ne noonu la ko soloowe imaamu muslim ba léegi ci la teg yi yëpp da leen a rangale xadis yi mu ne wa haddathani ta xadis yi imaam imaamu ibnu maaja ak sëriñam al imaamu ahmad moom imaamu muslim ibnu muhammad ibnu hanbal ñoom nag bii ñoom ñoo ko rek ko solo ñoom ñu ngi ko jële mu ne wa haddathani muhammad ibnu hatim al imaamu muslim mu ne te nettale muhammad ibnu hatim ibnu maymun al baghdadi rahimahullahu ta'ala abu abdillah al mu'addib rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana rawhun mu ne ki ñu xabaare mooy rawhu di rawhu ibn Ubaada eh, abu Muhammad nii ne abu Abbaad al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Zakariyaa ibn Ishaaq mu ne ki ñu nettali mooy Zakariyaa ibn Ishaaq al-Makki rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii Abu Zubayr gis nañ ko sànq mooy Muhammad ibn Muslim ibn Tarwuz annahu sami'a Jaabiran fii gis nga leeral na an bële ah comme que mu daal li sax day nëpp nëppal ah, moo tax borom xam-xam yi di def attention. moom Muhammad ibn Muslim Abu Zubayr al-Makki bu ne rahimahullah bu jëlee Seydina Jaabir ne an waaw fii gis nga imaam Muslim indi bi ngir wane ne gis nga hadith bi ñu romb sànq mu ne an lée ba leer da ko dégg annahu que ne moom sami'a dégg na Jaabir ibn Abdillah dégg na Seydina Jaabir doomi Abdillah ibn Haram ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'ani fi an-nawmi faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lishaytaani an yatashabbaha bi gis nga fii ku ma gis ci gént man nga gis ndax yelloo shaytaani an yatashabbaha bi muy niru niru la mu may niru mu may niru man yonent sallallahu alayhi wasallam di essayer mooy di jéem a essayer yi ma niru lool rek yàlla da koo xaj waaw biñ jógee sànq lan fa innahu la yanbaghi yellul li shaytaan an yatamassala fii suurati yellul shaytaani muy Eh, jël di niru sama sama mel liñ jóge Seyna Abu Hurayra ah ah laa yatamasalu shaytaanu bii bi waxul suurat yi mais man ci sama bopp yonent bi alayhi salaatu salaam yii yëpp dafa rot yonent bi alayhi salaam di wane ne loolu moom mooy shaytaane manula nekk kon képp koo xam ne gis nga yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw waaw akbar loolu euh, euh, euh, amul benn miim yi amul possibilité yonent bi alayhi salaatu salaam di jël formam al imaam al ismaa'ili soroona xadiis bi foofu li wax man ra'aani fil manaami faqad ra'aani fil yaqaza waaw xam ngay riwaay imaam muslim ba aw laka annama <laughs> day moo nga la mu ngi mel ni loolu bi shakk la mais yeneen yi amul loolu imaam al ismaa'ili mi def taxriij mustaxraj ah boo sax imaamul Buxaari foofu dafa wax lu leer foofu moom itam comme ni ko imaamul Buxaari solo fële fii moom dane fa ku gis ci gént fa